kon jataay bii weesu gisoon nan aljamu muy le pluriel muy mbooloo nan la ñuy mooy mbooloo ci arab comme nan laa jële benn mu benn noo benn tur boo xam ne benn la ma def ko lu bari comme benn jàngalekat ma def ko ay jàngalekat nan laa koy defee ci arab loolu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu ba gisoon façon jamoo yi nga xam ne moom la ñu jotoon a gis muy ñett yooyu aljamul mudakkaru saalim am almuallimuuna ak aljamul muannasu saalim comme al asatidatu non euh, kii ndu boobu almuallimaatu wala almuminaatu ak jamu taksiir comme masajid bi ñu gisee lool tamit ba pare gisoon nañu beneen bi nga xamante ni moom lañ gisoon muy al maf'ul fiihi nga xam ne moom day composé wu ci zarf zamaan ak zarf makaan la neexee nga ne ak zarfu li zamaani awi zarfu lil makaani muy contenant boo xamante ni day tegtale soit jamono ji action bi xewee wala jamono ji mooy moment bi wala lieu bi nga xam ne fa action bi xew bu ma nee saafartu hmm? saafartu laylan laylan boobu comme loolu mooy damaa tukki kañ laa tukki ñu ne ma guddi euh, loolu gisoon nañ ko bii weesu ba gisoon exercice yi nga xam ne moom la ñu war a corriger tey insha allahu taala tey na comme ni ñu ko waxe woon ñu war a gis al fi'lul mudari'ul marfu' ak al fi'lul mudaari'ul mansuubu bu njëkk bi al fi'lul mudaari'ul marfuu'u wala nga ne al fi'lul mudaari'ul marfuu'u beneen bi al fi'lul mudaari'ul mansuubu wala al fi'lul mudaari'ul mansuub kon bi njëkk al fi'lul mudaari'ul marfuu'u loolu liñ ci njëkk dégg al fi'lul mudari' defoon nañ ko fi'lul mudari' gisoon nañ ko mooy bi nga xam ne moom la ñuy conjuguer léegi comme mooy moom la ñuy wax ci français présent comme bu ma nee dañ koy wax présent ci arabe tamit waxoon naa la présent ak futur ñoo bokk luñ leen di conjuguer al mudari'u comme bu ma nee yadhabu at-tilmizu ila al madrasati yadhabu mu ngi dem ak tilmiyu ja élève bi ilal madrasati jëm ci ba mooy dama koo gis muy dem wala yadhabu dina dem ndax benn lay doon loolu mooy fi'lul mudari' mooy yi nga xamante ne nii ci kanamam nu a ta ya benn ci yooyu ñoo ciy nekk soit nuun bi comme bu ma nee nadhabu ñu ngi dem wala ñu ngi di dem wala a nu a bu ma nee adhabu alaa dugal ci kanam walla ma ne ta nu a ta tabi bu ma nee na ku jigéen ki anti na am ne talaa dugal ci kanam wala ma ne hiya tadhabu moom de moom ndaw sax ki fi newul tadhabu mu ngay dem wala dina dem kon mu des ya huwa yadhabu yooyu noonu mooy yi nga xamante ni noonu lañuy ñuy xàmmee fi'lu al fi'lul mudari' lool gisoon nañu ko jàngoon nañu ko boo ci bëggee fàtte yaakaar naa ne loolu moom naroo doo ko fàtte léegi moo tax fii boo déggee ñu ne la al fi'lul mudari'u mooy xam nga kon li ñuy wax mooy comme ajlisu yajlisu tajlisu najlisu wala bu ma jëlee comme zahaba bi ma jëloon adhabu tadhabu yadhabu ak nadhabu yooyu mooy fi'lul mudari' noonu lañ koy conjuguer ana adhabu anta tadhabu ainsi de suite anti tadhabina ba niñ jeexe woon niñ gisoon loolu mooy al fi'lul mudari' al marfu'u mooy ci rafa la jóge mooy yoo xam ne dañ koo rafa dañ koo mas maska lonk mooy ne fii la bëgg wax mooy fi'lul mudari' xam nga dama ne ana adha bu bu boobu ma wax loolu rafan la mooy dama ko maas maas ka loolu nag ndax euh, fi'lul mudari loolu dama ko fa waxuma ko woon mooy euh, ci français dañ koy euh, tekkee inaccompli fi'lul madi lañ naan le verbe accompli ndax xew na ba pare c'est déjà accompli l'action est déjà accomplie mooy mbir mi jëf ji xew na ba pare moo tax fi'lu maadi au lieu ñu naan fi'lu man nga ko wax tamit le passé comme ni ñu ko xamee comme ni ñu ko doon wax te tamit noonu la mais dafa am tamit beneen terme boo xam ne noonu la ñu koy utiliser mooy le verbe accompli mooy fi'lu maadi mooy boo xam ne dafa weesu ba pare ako mooy xew na ba pare mu am lu luñ naan le verbe inaccompli boo xamante ne nii moom xewagul lool mooy fi'lul mudari' wala mu ngi nii di xew wala xewagul bu doon comme damma boobu loolu lay wax fii fi'lul lu al marfu' ana kañ la ñuy maas fi'lul mudari' ci fin bi ñu def ko bu wala su yajlisu adhabu aqta'u lan kañ lay lay man loolu loolu mooy cours bi tey mu ne al fi'lul mudari'ul marfu' mooy lu mudari' bi nga xam ne mooy le verbe kon inaccompli wala le verbe présent wala li ñuy euh, continu présent continu al marfon bi nga xam ne dañ koo rafaa dañ koo maas damma mooy feebee tax ñuy wax nuqtataani mu ne al fi'lu al mudaari'u day définir mooy day wax lan lay tekki yurfa'u al mu ne dinañu rafaa mudaari' de fi'lu mudaari' dinañu rafaa dinañ maas damma ca ca njeexital ba ba ca araf bu mujj ba ida lam yasbiqu bu dee jiituwu ko moom mooy fin la bi bi jëf ji fin mooy verbe mooy jëf action ida lam yasbiqu bu dee fin lu mudaari'am boobu jiituwul ko avant muy ñëw moom naasibun liñ naan naasib wala jaasimun du caagante tamit liñ naan jaasim mooy bala naa man am benn verbe moo xam ci damay wax moo xam damay maas wala ma gis lu ñu bind lu ñu maasul ma war a liir bañ a def fóot war a ko jànge ni mu ware pour ma man loolu pour ma mën a xam ne ah lii fin lu mutaarian la ginnaaw bi ma ko xamee mooy lu ci des nan laay maase fin bi pour ma xam ne fin bi bu laa fa war a def bu doon baala jeex mooy daal ma laa fa war a maas mooy il faut ma xool ci kanamu verbe bi laata muy ñëw li ko jiitu est-ce que naasib moo ko jiitu wala jaazim bu ko naasib jiitoo duma ko maas damma bu ko jaasim jiitoo duma ko maas damma ñoom ñaar nag bu ci benn nekkul ci kanamam bu boobaa laa koy maas damma loolu la lay wax nii yurfa'u dinañu rafa dinañu maas damma al mudari'u fi'lu mudari' idha lam yasbiqu bu ko jiituwul naasibun naasib wala jaazim léegi naasib nga ne ma mais mais yow yow yow yow rek maa jàppe la naasib mooy lan dangay wax rek di dem nii luy naasib ma ne la waaw koy wax nga dëgg mais quand même bul nekk koo xam ne tamit ku insolent ngay doon mooy maa ngi ñëw léegi naasib ma wax la mooy la naasib pluriel am mooy nawaasib naasib moom lañuy ñuy naan comme naan euh, nasabahu mooy ne da dañ naan nasab mooy loo xamante ni day tax ñu naas naasib moom mooy li nga xam ne mooy tax ndax kii la Euh, participe actif mooy kiy jëf-jëf ji naasib moom mooy tax verb bi ñëw après ñu maas ko fatha loolu lañ naan naasib comme nawaasi bi an comme an an bu ma ko amee ci kanamu fi'lu mudari' fi'lu mudari' bi fatha laa koy maas lool mooy ku mooy bi ci tegu bind bi ci tegu al fi'lu mudari' al mansub waxoon naa la sànq moo ci tegu après même fi'lul mudari' mansub beneen cours bi ci tegu mooy al fi'lul mudari' al majzum nga gis ne al jazim jazama nga gis ne rasin bi jiim bi zaay ak ak za euh, euh, kii bi euh, nu mu tuddati za jazim mooy nga gis ne rasin yi dafa am ja am zabi am miim bi mooy zaay bi jiim bi zaay bi ak miim bi loolu mooy racine bi yooyu ngay gis ci majzum majzum ak jazama ñoo bokk ak jazim ñoom ñoo bokk lan ñoom ñoo bokk fu ñu jóge naasib ak mansuub ak nawaasib yooyu yëpp jawaazim yooyu yëpp ñoo bokk tamit li nga xamante ne nii fa lañ jóge kon naasib mooy loo xamante ne nii bu duggee bu nekkee ci kanamu fi'lu mudari' bi muy verbe inaccompli bi walla jëf ji nga xam ne ñëwagul walla mu ngi nii di xew dangi tax au maas ko ci jeexital bi dam ma dama koy maas fatxa loolu mooy naasib jaazim nag jaazim mooy moom loo xamante ne bu ci duggee moom sukkoon laa ciy maas bu bu taxawee ci kanamu bu dee moo jiitu fi'lu mudari bi fi'lu daarin bi damay mujj maas ko moom fin balan laa fay def dama fay def sukkoon loolu mooy kon léegi loolu mooy sa laaj sa tontu laaj bi nga wax ne ma sànq ne ma yow da wax rek di dem te waxagoo ma lan mooy naasib ak jaazim nga naan ma al fi'lul mudari' fi'lul mudari' al marfu' bi nga xam ne dañ koy maas damma de yurfa'u dañuy rafaa mooy dañuy maas damma al mudari'u fi'lul mudari' idha lam yasbiqhu bu dee jiituwu ko naasibun naasib wala jaazim kon sa tontongo kon léegi naasib mooy la mooy loo xamante ne nii day tax ñu maas fi'lul mudari' bi ci fin bi ñu mas ko fatha jaazim mooy bi nga xam ne moom bu taxawee bu duggee bu dee daa jiitu fi'lul mudari' bi dafa ñëw après fi'lul mudari' bi dooru ñëw ci après moom dañ koy maas sukkoon léegi nag ci naasu nawaasib yi comme naasib an ak lan ak kay ak yooyu yoo xam ne dinañ leen gis incha allah ci jaazim yi nga xam ne bu duggee day tax nga mas fi'lul mudari' bi sukkoon comme lam ak laa lam comme lam yaqul shay'an lam yaqul te manuma wax lam manuma wax lam bam des bu dee lam boobu lam bi dafa am euh, nu mu tudd dafa am ne li ko jiib li topp ci moom li topp ci lam bi sukkoon moo fa comme al boobaa lam yaqulil xaqa par exemple loolu cela ne veut pas dire fi majzum bi mooy li ñu waroon a maas sukkoon li tax ñu dindi ko mooy règle bi ñu gisoon ne ñaari sukkoon du daje ci arab dañuy dindi bi njëkk ñu maas ko kasra loolu la waaye ci cosaan lam yaqul lam yaqul lam yaxun lam yajlis voilà kon loolu ñu mooy naasib ak jaazim kon définition bi loolu la mooy al fi'lul mudari'u al marfu'u fi'lul mudari' bi nga xam ne dañ koy maas dammade mu ne kañ la lool di xew mu ne yurfa'u dinañu maas damma al mudari'u fi'lul mudari' te mooy le verbe inaccompli wala le verbe présent continu walla bi nga xam ne futur la ñëwagul wala bi nga xam ne mooy jëf ji jamono ji may waxe lay xew wala mu ngi dina xew après ida lam yasbiqu bu dee jiituwu ko naasibu naasib comme an ak lan ndax an bu duggoon par exemple bu ma bëggoon kataba dama naan an aktuba uridu an aktuba damaa namm damaa bëgg a bind an aktuba du wax an aktubi du ma wax an aktubu du ma wax an aktubu déedéet an aktuba loolu la loolu mooy définition bi léegi mu ne la léegi nag xam nga fi'lul mudari am na yoo xam ne comme hum hum bu doon verbe dhahaba dama naan hum yadhhabuna nga ne ma hahahaha léegi yow kaay yow léegi man nan laay xame ne kon yadhabuna moom fi'lu da moom marfon la dañ koo dañ koo mas dam ma nan laa koy xame mu ne la waaw ci loolu nag la ñuy ñëw mu ne la marfon dafa am ñaari façon marfon dafa am loo xam ne marfon mooy loo xam ne dañ koo rafan mooy dañ koo mas damma mu ne marfuun loo xam ne dañ koy dañ koy euh, marfu dañ koy rafan bi dammati damma lañ koy maase ndax marfu mooy comme fa'il fa'il moom ci yoon moom marfon la léegi nan lañ koy marfu mu ne biir dammati damma mooy lonk boobu noonu xam ne mooy lañ naan ci wolof maska lonk mu ne ñaar yooyu soit mooy marfon bi li ñu rafaa dañ koy maas damma wala dañu koy maas wala boog dañ koy rafaawe bi nuunir rafin ci nuun boo xamante ne nii mooy nuun bi wane ne lii de rafaa moo fi taxawal place u bi mooy li ñu maas damma moo tax ñu naan ko nuunul rafin comme yadhabu na na boobu noonu mooy wane ne lii fi'lul mudari marfu' la bu ñu rafaa la mu ne exemple marfu'un bi dammati bi nga xamante ni dañ koo marfu dañ koo mar rafaa ci damma mooy lonk bi mu ne yii la prono yii prono personnel yii foo leen conjuguer ñooñu booy leen di marfon damma ngay def mooy huwa bu dee verbe jalasa danga naan huwa yajli su su su boobu nga xam ne damma la bi ci tegu mooy hiya nga ne hiya tajlisu tajlisu su su nga wax waxoo tajlisa waxoo tajlisi hu hiya tajlisu nga ne anta tajlisu anta tajlisu ndax anta moo ko hiya ñoom ñoo bokk ay kii loolu waxoon nañu ko ba ñu nekkee ci loolu duñ ci ñëwaat anta tajli su su nga gis ne ba léegi dañ koo rafaawe lan damma mooy long maska long ana ajli su su su boobu nga gis ne moo it damma at ak nahnu najlisu su lañ maas da waxul leneen kon yooyu nii huwa la pronom personnel yi nga xam ne ñoom boo leen di conjuguer te jiituwul ci kanamam liñ la wax sànk naasib wala jaazim ay an lan wala lam ak laa yooyu bu dee jiituwuñu ko pronom yi nii bu dee ñoom ngay conjuguer pronom personnel yi verbe ba moom damma nga koy rafaa bi mooy dañ koy rafaa ak maskalon mooy huwa mooy mooy huwa mooy il hiya mooy el mooy moom mu jigéen mi fi nekkul huwa mooy moom mu góor mi fi nekkul anta mooy yow mu góor mi fi nekk anaa mooy man naxnu mooy ñun yii nii yépp boo leen di conjuguer moom verbe bi da nga koy mas damma bu dee naasib jiitu ko la jaazim léegi mu mu des beneen doo xam ne beneen façon boo xam ne moom la ñuy rafaawe moom la la ne bi nuuni rafin bu njëkk bi bi dammati bi ci tegu bi nuuni rafin bi nuuni rafin pronom personnel yi nga xamante ne ni waa jalasa mooy toog sànq dama ko fàtte mooy li ma doon conjuguer ana ajlisu mooy toog naa anta yow tajlisu toog di toog nga comme wala di nga toog loolu euh, loolu mooy euh, li muy tekki jalasa mooy toog verbe aswa sas mooy nga toog boo toogee euh, léegi sa s'asseoir léegi bi nuuni rafin mu ne la tamit dañ koy rafaa bi nu mooy fi'l mudari dañ koy rafaa tamit bi nuuni rafin bu dee pronom personnel yii la hum mooy ñoom ñu góor ñi fi nekkul il avec s ak huma ñoom ñaar moo xam ñoom ñaar ñu góor wala ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi nekkul antum mooy góor ñi fi nekk antuma yéen ñaar ñu góor ñi wala yéen ñaar ñu jigéen ñii taxaw nii sama kanam may wax ak yéen anti mooy yow mu jigéen mii may waxal léegi bu dee hum comme bu ma jëloon fi'lu dhahaba dama naan hum yadhabu na nga gis ne kon na na boobu moom lañu ko rafaawe dañ mooy moom lañuy woowe nuunu rafa loolu mooy hum bu dee huma nga ne huma yadhabaa ni huma yadhabaa ni ni boobu nuun boobu noonu moom la wax tamit moom ci la nga ne antum antum tadhabuuna nuun boobu tamit moom it raf marfuun bi nuuni rafe anti anti antuma boobu antuma tadhabaa ni nga gis yépp ay nii la ay nuun la anti tadhabi na yooyu noonu la ñuy woowe boobu dañ naan dañ koo rafaa bi nuunir rafa léegi nag mu ñëw ci i'rab mu ne rashidun mooy verbe yi la ñuy i'rab analyse mu ne rashidun yadhabu ilal masjidi loolu mooy phrase bu njëkk bi rashidun mooy rashid yadhabu mu ngi di dem wala dina dem ilal masjidi ci jàkka ji rashida ngii di dem ci jàkka ja beneen phrase bi mooy al awlaadu yadhabuuna ilal madrasati nga gis ne kon lan moo changé mu njëkk bi rashidun yadhabu ilal masjidi bi ci tegu al awlaadu yadhabuuna ilal ah madrasati dama juum du masjidi al awlaadu xale yi gone yi yadhabuuna ñu ngi dem ilal madrasati ca daara ja dafa ñuy jànge ca l'école ba léegi yooyu dañuy lañuy analyser rachidun yadhabu ilal masjidi danga naan rachidun léegi moom fii rachidun yooyu ak ilal masjidi yooyu moom analyser wu fii ndax day gën a li ko soxal mooy fi'lul mudari' bi lay analyser mooy yadhabu mu ne yadhabu rachid fa'il la loolu moom xamoon nañ ko rachid fa'il mooy moo jëf-jëf gi mooy le sujet loolu moom xamoon nañu ko ilaa xarfu jarin al masjidi Euh, ismun majrurun bi ilaa wala ismun majrurun loolu moom xamoon nañ ko mais fii moom analyser wul yooyu li muy analyser mooy verbe bi comme yadhabu mu ne yadhabu fi'lu mudari'un marfu'un mu ne ndax ndax Rashid Rashid boo ko doon kii nii par exemple da nga naan Rashidun moom am na lu ñu doon wax loo xam ne ñëwaguñ ci incha allah dinañ ci gën a ñëw après mooy rashid nga xam ne verbe bu dee dafa jiitu non sujet mooy tur ay mubtada yooyu dinañu ko gis moo tax fii ñu ne la rashid fa'il mais et fa'il bi dëgg-dëgg du rashid mooy huwa comme ni nga xamante ne nii dinañ ko gis ci analyse mu ne kon yadhabu fi'lu mudari' moom de fi'lu mudari' la mooy jëf la joo xamante ne nii verbe inaccompli mooy wala nga ne présent continu wala mooy lan mooy jëf ji mu ngi xew jamono ji may waxe wala mu ngi dina xew mu ne fi'lu mudari' la marfuun boo xam ne dañ koo rafaa bi dammati ak dama maskalonk yadhabu kon pare nga loolu lañuy analyser da nga naan fi'lu mudari' marfuun bi dammati ndax bu nga gis léegi huwa ndax huwa xam nga huwa nekku fi rashidul yadhabu ilal masjid mais booy analyser da nga naan huwa ndax rashid dafa nekk la place lan mubtada mubtada dinañ ci ñëw insha allah bokk na ci cours yi moo tax duñ ci dugg noonu moo tax sànq ma ne rashid dañ naan mooy fa'il ngir yom mais effectivement moom du du fa'il bi mooy huwa sauf que rashid mubtada la boo xamante ne ni moom incha allah moom dinañu ci ñëw ci biir cours yi jarul ñu koy tudd léegi mooy tur boo xam ne frase boo xam ne tur la tur moo ko ubbi comme bu ma nee samirun jaalisun samirun na'imun samir mu ngi nelaw samir mu ngi toog samir laa commencé te tur la Jean waaqifun bu boobaa damay xam ne Jean kon mubtada loolu dinañ ci ñëw jarul ñu ciy xóotal moo tax kon comme que moom mubtada la kon nga ne ma mais kon ana sujet bi nga ne bu boobaa danga naan huwa la ndax rasid comme ko góor la mooy il man nga koo changer il nga ne huwa nga def huwa damirun mustatirun damir la boo xam ne dafa nëbbatu comme niñ gisoon gisoon nañ damir mustatir ak damir bariz yi yooyu gisoon nañu ko ba ñuy gis damaa iri ku bëgg dangay delluwaat ci loolu mu ne fa'il te moom mooy sujet bi kon huwa damirun mustatir damir la boo xam ne dafa nëbbu fa'ilun te moom mooy fa'il bi moo jëf-jëf ji mooy sujet moom moo dem ndax rashid wax naa la sànq ne place moom mubtada la loolu dinañ ci ñëw léegi beneen phrase bi al awlaadu yadhabuuna ila al madrasati al awlaadu gone yi de mooy pluriel walad yadhabuuna dañuy dem ilal madrasati jëm ca lekkool ba ca jàng jàngukaay ba yadhabuuna lay conjugué mu ne fi'lun mudaari'un marfu'un mu ne ne fi'lu mudaari' la mooy yadhabuuna fi'lu mudaari' la boo xamante ne ni mooy verbe inaccompli wala présent continu wala jëf joo xam ne xewagul walla mu ngi di xew loolu lañ naan fi'lu mudaari' marfu'un boo xam ne dañ koo rafaa bi nuuni raf'i ci nuun boobu nga xam ne moom ci yiñ la waxoon pronom yiñ la waxoon ci lay nekk mooy nuunu raf'i lañ ko tudde nuun bi nga xam ne moom lañuy rafaa wi mu ne waaw bi waaw bi ci yadhabuuna waaw boobu di xëcc buub yi fa'ilun moom mooy fa'il bi yooyu gisoon nañ ko tamit damirun mabniyun damir la boo xam ne moom it nañu koy maase du changer moom du changer loolu gisoon nañ façon damir yooyu kon loolu mooy li jëm ci i'rab bi léegi mu def tamarin exercice mu ne udbut harakata ma lawnuhu ahmar gis nga seen exercice yi ñu gis yépp da ngay gis ne du changer presque ni muy ñëwee ay utubut xarakatama lawnu ahmar mooy maasal li nga xamante ne nii dafa nekk en rouge yow yaa koy maas moom du ko maas yaa koy maas yooyu dañ ko dugg gis ne daanakay ñu romb yëpp gis nañ ko ak tamit je buy jeexal exercice yi mu ne la nga analyser. loolu mooy tax nga familiariser wu ak mbir yi kon bi ci njëkk ci exercice yi tamarin mu ne udbut maasal xarakata ma lawnu ahmar yi nga xamante ni dafa nekk en rouge mu ne nastaghfiru euh, wax naa boobu <laughs> euh, nday raabi raabi nga waroon a maas waaye baax na kon nastaghfiru wax naa ko boobu kado la di yi ci des nag moom insha allah duma ci juum mu ne kon nastaghfiru ndax boobu maa la yow yaa ko waroon a maas waaye sama làmmiñ jiitu na nastaghfiru allah après haa bi ñëw haa boobu yaa koy maas nan lay koy maas nastaghfirullah après haa bi ñëw haa bi yaa koy maas wanatu baa bi ñëw baa bi yaa koy maas mooy dafa kolewu wanatu ak baa bi dañoo kolewu yow yaay xool nan nga koy maas ilayhi nastaghfirullah haa bi ñëw haa bi yaa koy maas wanatu baa bi ñëw baa bi yaa koy maas ilayhi mooy dañuy jéggalu yàlla di ñaan mu jéggal sànguñu mbalaadam suutura ah, ci suñuy bàkkaar nga xam ne pas sàngu noonu mu nekk fi mais da koy effacer wanatuubu te ñu ngi dellu ilayhi ci moom beneen bi laa yàqu laam bi ñëw laam bi yaa koy maas laa ku laam bi ñëw laam bi yaa koy maas asaa i miim bi ñëw miim bi tamit yaa koy maas laa ku laam bi ñëw yaa koy maas asaa i miim bi ñëw yaa koy maas min tulu min tulu après ayn bi ñëw ayn bi yaa koy maas alfaj raa bi ñëw raa bi tamit yaa koy maas alfaj raa yaa koy maas ilaa xuru baa ñëw baa bi yaa koy maas asham après siin bi ñëw siin bi yaa koy maas kon lool laa ya laam bi ñëw yaa koy maas asaa i miim bi ñëw yaa koy maas mintulu ayn bi ñëw yaa koy maas alfaj raa ñëw yaa koy maas ilaa xuru baa bi ñëw yaa koy maas asham siin bi ñëw yaa koy maas mooy li muy wax foofu mooy ne woorkat bi du lekk bi fajar gi xare ba ni jant bi di sowe loolu la phrase boobu di beneen bi ci tegu nga xam ne yaa war a maas yi ma naan miim beeg yooyu yow yaa koy maas ahtari miim bi ñëw yow yaay maas miim bi ahtari miim bi ñëw yaay maas miim bi almasji daal bi ñëw yaay mas daal bi wa uxaafi wa uxaafi dhaa dhaa ñëw dhaa bi yow yaa koy maas alaan alan nadaafa alan nadaafa bi ñëw yaay maas taa bi fii mooy axtari miim bi ñëw yaa koy maas almasji daal bi topp ci yaa koy maas wa uxaafi dhaa bi yaa koy maas taa bi ñëw yaa koy maas fii mooy damay wormaal jàkka jàkka ji tey wattu di toppatoo ak cet ci biir jàkka ji waaye propriété bi propreté ci biir jàkka ji beneen phrase bi mujj yàlla baa bi ñëw yàlla baa bi yaa koy maas al atfa après lam bi ñëw laam boobu yaa koy maas yàlla baa bi ñëw baa boobu yaa koy maas al atfa laam bi ñëw laam boobu yaa koy maas mooy gone yi ñu ngi fo loolu lay dëkk léegi beneen façon exercice bi mu ne anchi jumlatayni taamatayni fil ula fi'lun mudari'un marfu'un bid dammati wa fi thaniyati fi'lun mudaari'un marfu'un bi nuuni raf'i ma waxaat ko anshi jumlatayni taammatayni fil uulaa fi'lun mudaari'un marfuu'un bid-dammati wa fi thaaniyati fi'lun mudaari'un marfuu'un bi nuuni raf'i mooy anchi mooy sosal créer jumlatayni ñaari phrase taxawalal ñaari phrase yoo xam ne yaa leen di créer sa bopp yaa leen di former sa bopp yoo xam ne tàmmatayni phrase yoo xam ne phrase bu am sens yoo xam ne day mat sëkk fil ula ci phrase bu njëkk bi bu njëkk bi fi'lun mudari'un marfu'un di damati bu njëkk bi danga ci il faut verbe ba nga koy utiliser mu nekk verbe boo xam ne fi'lu mudari' la mooy inaccompli présent continu jëf juge boo xam ne xewagul wala mu ngi xew nii boo xam ne nag marfuun dañuy rafaa verbe boobu muy jëf jooju bi dammati ci maskalonk damma wa fi yi ci phrase beneen bi deuxième phrase bi nag fi'lun mudari' da ngay fay def verbe bi nekk fi'lun mudari' boo xamante ni nii marfu'un bi nuunu raf'i moom nuunu raf'i lañ koy moo fay nekk loolu mooy kon yooyu nag yow yaay xool ci say bagage yi nga am ci arab léegi nga créer say phrase léegi beneen bi mujj muy ci série d'exercice mu ne a'rib ma law lawnuhu ahmaru enrib enrib boog enrib maa lawnu ahmar enrib mooy analyser la maa la nga xam ne li nga xam ne de lawnu couleuram ahmaru dafa nekk en rouge loolu rek ngay analyser ci phrase yi muy yox al imaamu yaxtubu wal muslimuuna yasma'uuna kalaamahu al imaamu yaxtubu yaxtubu moom ngay analyser yaxtubu wal muslimuuna loolu doo ko analyser yasma'uuna kalaamahu loolu ngay analyser yasma'uuna kalaamahu loolu tamit da koy analyser ginnaaw bi nga analyser yaxtubu kon al imaamu imaam bi yaxtubu mu ngi sermoné mooy day xutba mu ngi xutba wal muslimuuna te jullit ñi de way wommatu yi yasma'uuna ñu ngi may nopp mi ngi déglu kalaamahu kàddoom yi nga xam ne moom lay génne ci xutbaam bi kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci bu njëkk bi muy al fi'lul bi ci tegu beneen cours bi mooy al fi'lul mooy vingtième cours ci ni mu toftalee téere bi bi ñu jógee léegi al mur al fi'lul mudari'ul marfu' mooy dix-neuvième cours al fi'lul mudari'ul mansub mooy vingtième cours mooy li ñu waxoon sànq al fi'lul mudari mooy verbe inaccompli non waa inaccompli mooy présent continu wala boo xam ne xew na mu ngi nii di xew wala boo xam ne mu dina xew mooy jëf joo xam ne mu ngi di xew wala dina xew léegi wala dina xew après almansuub boo xam ne nag bële marfon la gisoon boo xam ne dañ koy mas damma bii nag almarfon boo xam ne almansuub dañ koy mas dañ koy nasab ak fatha wala leneen mu ne al fi'lu al mudaari'u al mansuubu nuqtataani day définir day jox mu ne kon li wax sànq mooy fi'lu mudaari boo xamante ni verbe inaccompli boo xam ne dañ koy maas fatha moo xam fatha wala leen mooy boo xam ne dañ koy nasab ndax nasab tekkiwul ne fatha automatiquement par force loolu lay doon gis nañ sànq ak marfu tekkiwul ne mooy damma ndax sànq gis nañ ne nuun nuun bi moom nuunu rafa te gisuñ fa damma moo tax dañ naan rafaa dañ koo rafaawe damma wala dañ koo rafaawe nuun nuunu bo nuunu rafa bii dañ naan dañ koo nasabe fatha wala dañ koo nasabe leneen li nga xam ne dinañ ko gis léegi léegi mu ne minan mu ne yunsabu dinañu nasab al mudaari' fi'lul mudaari' mooy verbe ina inaccompli présent continu ida sabaqahu bu ko jiitoo naasibun loo xamante ni mooy mooy waral ñu nasab verbe boobu comme niñ ko waxe woon sànk mu ne minan nawaasibi ñu nasab minan bi bokk na ci tax ñu nasab mooy ñu maas fatxa wala ñu dindi dinañ la wax beneen bi mooy beneen façon bi ñuy xamee ne verbe bii dañ koo nasab mooy damay dindi nuun nuun bi ñuy waxoon sànk nuunu rafin moom ngay dindi ci verbe bi bu dee benn ci nawaasib yi yii ñi may bëgg da koo bu boobaa bu ma amoon na par exemple dugal ci an an yazhabu laay wax damay dindi nuun bi dama koy effacer ci noonu la ñuy xamee mooy kon nasab soit dañuy nasabe ci fatha wala dañuy nasabe ci xasaf mooy effacer nuun bi nga xam ne nuunu rafe la mu ne minan nawaasi bi bokk na ci yi nga xamante ni nii nag dañu ci ñoom ñooy tax ñu maas fi'lu mudari bi ñu maas ko moo xam fatxa wala ñu dindi nuunu rafin bi mooy an comme ni waxoon an lan ak kay ak li mooy laamu kay loolu mooy kay léeg-léeg da am loo xam dañ naan li kay li kay ñu dindi kay bi bàyyi ci li noonu mooy ngir bu nekk nag dinañ ko indi li muy tekki buñ ñëwee ci phrase yi lan kay ak li an kon jàppal an yii nii bu mu jiitu ci benn phrase verbe boo xamante ne nii verbe modarian la moom dañ koy ma soit fatha wala ñu bu dee loo xam ne dafa amoon nuunu rafin dañuy jël comme yazhabuna damay bu bu ji benn ci duggee ci kanamam rek jiitu ko damay dindi nuun ba ne woon ca fin ba dama koy effacer remplacer ko lan benn alif laa fay xëcc laa fay def ngir mu wane ne lii pluriel la kon an la lan ak kay ak li te li mooy laamu kay comme li kay li kay ñu dindi kay bi bàyyi ci li bi mu ne mansuub léegi naka la ñuy mansuube nasaab nasabe mu ne bil fatxati suwaa ci fatxa comme ni ma ko waxee léegi te yooyu mooy pronom personnel yi ñoom bu dee ñoom la verbe bi ñëw après ñoom bi nga xam ne moom la ñuy conjuguer boobu la ñuy maas fatha mooy huwa comme bu ma jëloon verbe jalasa toog bi ñu jëloon dama naan huwa bu bu dee dama ci dugal benn ci avant moom comme ma ne huwa li laa doon wax bu ma ci dugalee lan huwa lan yajlisa huwa lan lan yajlisa laay wax lan yajlisa lan lan laam ak nuun lan sa laay wax huwa kon huwa ak hiya bu dee hiya dama naan comme bu doon kii bi dama doon am hiya tajlisu léegi bu ma ci dugalee hiya ba pare mu dugal lan dama naan hiya lan tajlisa hiya lan tajlisa beneen bi mooy anta comme anta tajlisu dama naan anta lan tajlisa mooy toogoo lan lan mooy day dàq toogoo ma ne moom mooy loolu amul la moom de toogul ma ne huwa lam yadhaba moom de demul demul négation la beneen bi mooy ana comme ana ajlisu bu ma ci dugalee lan entre ana bi ak verbe ajlisu bi dama naan ana lan ajlisa mooy man de tooguma nahnu najlisu nga jël lan dugal ko seen diggante bu la neexee nga jël ana an nga ne nax nu bu boobaa nahnu danga koy comme bu ma nee an ajlisa an bi boobu mooy daal l'essentiel an bi bu dee moo jiitu verbe bi an ajlisa laay wax wala ma ne kay ajlisa wala li ajlisa ngir ngir ma kay ajlisa mooy tamit ngir bu ma nee adhabu ilal madrasati kay adrusa damaa dem ad kay kay moo jiitu moo tax adrusa damay dem école ngir jàngi kay adrusa laay wax kon yooyu la mooy huwa la hiya anta ak ana ak nahnu huwa hiya ñaar ñi fi nekkul kenn ki ku góor la keneen ki mooy ku jigéen ki il ak elle sans anta mooy yow mi fi nekk anaa man miy wax ak yow mu ñun yooyu noonu mooy yi ñu gisoon fële rek ñoom moom bu dee yii ngay conjuguer ba pare bi nga koy conjuguer lan dox seen digganteeg verbe bi verbe bi ngeen di conjuguer bu boobaa verbe boobu da nga koy nasab waaye nan nga koy nasabe xa nga koy maas mu ne am na tamit beneen façon bu ñuy nasabe mooy bi hadfi nuuni rafin yooyu waxoon nañ ko sànq mooy da ngay effacer nuun bi nga xam ne mooy nuunu rafin mooy nuunu pluriel mooy la ñuy xamee ne lii moom dañ ko nuun boobu maanaam nuunu pluriel mooy nuun bi nga xam ne day wane ne lii fi'lul mudari' marfu' la boobu bu ci lan duggee rek da koy effacer ngir ñu xam ne kon léegi dootul moom yooyu mooy pronoms yi nga xam ne bu dee moom ngay conjuguer lan wala an wala kay wala li dugg ci jiitu verbe bi day tax nga effacer ko mooy hum danga naan hum ndax yadhabuna la hum yadhabuna boo ci dugalee lan danga naan lan yadhabu au lieu de yadhabu na nga dugal lan lan yadhabu huma nga am lan bu dee huma day nekk huma yadha yadhabaani nga ne huma lam yadhabaa nga effacer nuun bi antum antum tadhabuna nga ne antum lan tadhabu effacé noon bi antuma tadhabaani antuma lan tadhabaa effacé noon bi anti tadhabiina anti lan tadhabi lan tajulusi voilà mooy nuun bi ngay effacer loolu une façon mooy deuxième façon bi nga xam ne la ñuy rafa la soit par fatha bu dee pronom yële la huwa hiya anta ana nahnu mais beneen bi mooy bi nga xam ne damay effacer nuun bi nga xam ne nuunu rafin la bu dee hum la huma antum antuma ak anti léegi am la mu ne day jox ay exemple boo xam ne ci li ma la woon dinaa la jox léegi ñoom lan lañuy tekki an ak lan ak kay ak lii yooyu nag la lay jox exemple ngir nga xam na lay tekk mu ne am si la exemple mooy day joxe ay misaal an boo xam ne an la yajibu an tasuumu ayyaama ramadaana yajibu dafa war obligation la an tasuumu ngeen woor yéen ñépp ayyaama ramadaana bési weeru koor yajibu an an nga gis ne an baagoo yajibu an tasuumu gis nga bu doon yajibu dafa deñ ak an dama naan tasuumuuna ayyaama ramadaan mais bi an duggee dama naan an tasuumu effacé noon bi léegi nga gis ne kon an loolu lay teg an tasuumu yajibu dafa war an tasuumu ngeen woor bu ma nee xarajtu non euh, bu ma nee uriidu wala axtaaju ilaa an adhaba damaa am aajo ngir ma dem ilaa an adhaba ndax ah, ixtaaja ilaa la ñuy wax mais uridu an wadatu an damaa sopp damaa xë wala axusuka ala an mooy maa ngi lay ñaax ci kaw nga an loolu lay ci bu boobaa nag verbe bi bii ñëw moom fatt nga koy maas an adxula an axruja an aftaxa an axliqa loolu lépp yooyu yépp nga gis ne xa xa yooyu laa koy fatxa kon an loolu lay tekki comme yajibu dafa war an tasuumu ngeen wóor yéen ñépp ayyaama ramadaan bési weeru koor lan nag mu ne lan yan jaxal kasuulu exemple boobu lan yan jaxal kasuulu lan yan jaxadu du réussir mukk mukk laa wax alkasulu ki tàyyeel le paresseux moom ne réussira jamais moom le paresseux moom du moom moom xaw ma kuy réussir mais du ci bokk mooy lan mukk yéen moom mukk kon lool la tekki loolu la lan di tekki mooy mukk déedéet mukk mooy lan yam jaxa mooy mayuñu ko benn possibilité ngir mu réussir lan yan jaxa kooku moom du buñ ne lan lan yufliha alkaafiru par exemple lan yufliha mooy du du du texe mukk yawmal xiyaam ak àddina mukk alkaafiru ki nga xam ne day suul jëf dafa weddi boroomam mooy de foofu amu fa benn possibilité ngir mu mën a lan foofu buñ ne lan lan lan xolal jannata kaafir lan yaddu xula du dugg mukk alka aljannata ajjana kaafiru na biéefar mooy amul benn possibilité ngir dugg fa kay kay exemple kay mu ne jituka kay taktuba li risalatan jituka dikke naa la kay ngir dans le but mooy objectif ci objectifu taktuba nga bindal ma lii ñeel ma risalatan benn bataaxal mooy dama laa dikkal ngir ma bindal ma benn bataaxal mooy benn missive benn lettre xëy na waa ji man da bind walla moom jàpp na diw moom ay araabam leer na wala ay tubaabam leer na walla ay worofam leer na mu ne ko yow moom yow laa wóolu ci gone yi yow yaa muy bindal ma ñëw ne ko jittu ko dama laa dikkal kay dans le mooy dama am objectif lan taktuba nga bindal ma ngir nga bindal ma lii ñeel ma risalatan benn lettre ma dicté la nga bindal ma loolu la kay di tekki xarajtu génn naa kay andura ilal maari génn naa ngir xool kay andura ngir ma xool ilaa jëmi al maari kiy romb damaa dégg ñu ne am na kuy romb ma génn xarajtu génn naa kay andura ngir ma xool sànni sama bët ilal maari ci ki nga xam ne mooy romb loolu la kay di tekki li mooy liwu kay li kay la woon dañuy effacer kay bi nga ne kon nga gis ne ñoom ñoo bokk lu ñuy tekki mooy daa dama ngir mooy ngir pour axada ibrahimu exemple axada ibrahimu alayhi salaatu wassalaam sikkiinan li yadbaxa ismaila alayhi salaatu wassalaam axada jël na ibrahimu sayyiduna ibrahim alayhi salaatu wassalaam ab paaka li yadbaxa ngir mu rendi mooy li li baa ngoog moo doon kii bi dabaxa yadbaxu li bi dugg nga ne li yadbaxa mënatoo wax li yadbaxu rendi ismaila doomam ji ismail alayhi wa alayhima wa ala nabiyina kon gis ne lii bu ma nee jaa a jaa a ar li yaraa al jaa a dikk na ar ku góor waa ji li yaraa ngir mu gis al jàngalekat bu góor bi wala ma ne jaa a min baladihi dafa jóge dëkkam de li yazuura ngir mu siyaare al sheykha sëriñ bi mooy dafa ñëw ba fii li yazura li kay yazura la woon mais dañuy dindi kay bi bu la neexee nga wax ko mais dañ ko bu la neexee tamit nga dindi ko bu la neexee nga ne jaa dikk na min baladi yi jóge dëkkam li kay yazura ngir mu kay yazura ra ndax fatha ndax kay moo dugg ngir mu ziyaar si rendre visite ak cheikha sëriñ bi léegi mu ne la sens généralu an ann mu ne le verbe qui suit se traduit en l'infinitif voilà bu dee français comme je suis sorti pour voir xarajtu li anzura ilaa li anzura ilaa mu ne la an boo koy boo koy euh, traduire ci français comme bu mañ la joxoon comme phrase boobu xarajtu mooy génn naa li anzura ilaa mooy pour bu boobaa boo koy ngir ma xool jëme ci benn mbir bu boobaa yow boo koy conjuguer boo koy traduire en français euh, an boobu infinitif lay nekk mooy je suis sorti pour voir wala pour an bi moom place pour lay lay jël pour mooy jël place am kon mu ne an le verbe qui suit mooy biy topp an se traduit en infinitif loolu mooy premier li ngay jàpp beneen bi lan lan loolu mooy ci ànd lan mu ne négation renforcée dans le futur mooy ne moom lan ndax loolu tamit lay tekki mooy négation la boo xam ne day dàq mais renforcée dans le futur bu ma nee ndax loolu lu am solo la bu ma nee benn euh, benn waay wala koo xam ne ma ñëw ci benn arabe yi benn kaw kaw boo xam ne bu dégg langue arabe benn bédouin ma ne ko yaaxi axi hal tasmaxu nii an arkaba jamalak ma ne ko yow sama mbokk ndax di ma permettre hal tasmaxu lii ndax di ma permettre samaxa yasmaxu hal tasmaxu lii an arkaba ma war jamalaka sa géléem gi teste ko bu ma nee laa am saxuk laa boobu laa asmaxuka maanaam waaw laa asmaxuk bu ma nee man du ma la non man du ma la permettre mooy ne mën naa tenter ndax peut-être mu bàyyi mu mu mu mu mu mu da koo wax noonu mais peut-être bu ma insister dina ma bàyyi ba ma mën a yéeg ci gëléemam mais bu ma ñëwee wax ko lool hal tasmahu lii an arkaba jamala mu ne la mu ne ma lan asmahuk lan asmahuk mooy ne yow moom bu boobaa moom bi yow nga dem toogi lan asmahuk mooy mukk manoo fee wax a wax a wax ba mooy fi ñu ma ko laajee ba li des ci sama dund ba dara manoo fee wax ba ma jox la bu boobaa moom bi yow nga xam ne fii moom c'est mort nga dem sa yoon ngir bañ a sonal sa bopp loolu boo ko xamee mooy da euh, yu sew sew yooyu noonu nga man koo xam tamit boo gisee texte diine tamit nga xam voilà nga xam ne kon fii bu dee lan la utiliser ak laa comme xadiisu Abu Hurayra boobu radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax ci sangu ci saw ba pare ci ndox ba pare di ci euh, sangu boobu ci ngay xame ne kon loolu bu utiliser lan bokk ak bu dee dafa utiliser laa loolu loolu du bokk mooy ne loolu ay sew sew la yoo xamante ne ni comme bu ma nee lan lan ax lan axruj dara laa dul génne lan axruja lan axruja nga ne ma génnal ma ne lan axruja tous laa génnul dara nga ci manul alors que ma nee laa axruju laa axruju moom loolu mooy waa ji de toute façon après o man naa ma boo kiiwee man naa man na am mu dem léegi kon loolu mooy ci li jëmoon ci lan négation renforcée dans le futur léegi kay mooy à afin de afin de ngir laamu kay mooy afin de ba léegi mu ne nag mulaaxada mooy notaa beneen mooy ne bàyyil xel ci lii am na solo mu ne la laa yakunu al fi'lul mu ne al fi'lul mudaari' mooy le présent continu wala le verbe inaccompli laa yakunu du nekk mukk mooy jëf ji xewagul wala gi nga xam ne mu ngi xew nii du nekk mukk mansuuban loo xam ne dañ koy nasab illaa lu dul ida sabaqahu bu ko jiitoo naasibun lu koy nasab comme an lan kay ak lii comme ni ñu ko waxee woon sànk moom lañ gis léegi aw ida kaana ma'tufan lii la la yokkal wala bu dee ne verbe boobu verbe euh, mudaari'un boobu fi'lu mudaari'un boobu fan mooy dañ koo ataf ataf mooy dafa am waaw boo xam ne mooy coordonnée verbe bi ko jiitu ak moom bu ma nee Moodu dafa génn ba pare xool mooy génn ak xool dama leen a boole génn ba pare xool mooy dafa am lu leen boole bu ma nee waa ji il mange tout en dans le film mooy ne day lekk mais mooy même sujet bi la sujet bi kan la mooy waa ji day lekk tey xool bu dee nag lool la bu boobaa verbe bii ñëw après bu dee bi jiitu woon dafa am lan moo ko jiitu wala an yooyu nga xam ne day tax ñu nasab beneen bii ñëw wax nekk seen diggante wala mu am benn lu dox seen diggante après wa ñëw mooy man nga wax verbe bi sujet bi ñëw après nga dugal wa waxaat beneen verbe boo xam ne même sujet bee ko def bu boobaa moom day topp. li nga maase bu njëkk bi finlu mooy nan da ko koo nasaboon ndax lan da cee dugg wala li wala kay kon verbe bay ñëw après mu am wabi coordination bi boole leen da koy maas comme nii loolu la la wax ne bàyyi ci xel bu njëkk bi moom xam nañ mooy fi'lul mudari kenn du ko nasab lu dul bu ko jiitoo naasib mooy comme an lan kay ak lii mu ne la wala bu dee dafa nekk maatuuf lu ñu ataf mooy loo xam ne dafa am wa coordination bu leen di boole ala fi'lin mansuubin ci fi'l boo xamante ne ni moom mansuub la mooy comme li ñu la bu dee an moo ko jiitu fi'l boobu ko jiitu walla lan walla li moom da koy nasa léegi beneen verbe bi ñëw te même sujet bi jëf leen bu boobaa tamit kooku day jël artey verbe day ay accord lay doon mooy naan accord day accordé wu boobu bu dee fatxa lañ maas bi jiitu moom verbe bi ko toog fatxa tamit lañ koy maas bu dee jazm la jazm lay nekk bu dee fi'l mudari marfu' lay nekk loolu lay nekk kon bu dee kon nasab bi jiitu dañ koo nasab kon bi ci tegu da nga xam dafa am waseen diggante kooku dañ koy nasab mu ne exemple mu joxe aay alxuraan bi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne asaa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa yudxilakum jannaatin asaa rabbukum an yukaffira an yukaffira an yukaffira ndax lan lu dox ma rekk yukaffira ra ndax an moo nekk ci kanam an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa wabaangoo e ak yudxila kon yudxila laa wax duma wax way wa yudxilu ndax lan ndax verbe bi jiitu mooy yu yukaffira an bi moo tax man maasekoon ko ra kon beneen bi nga xam ne day ñëw après te wa tax ñu bokk muy wa yudxila laay wax wa yudxilakum duma wax wa yudxilukum déedéet wa yudxilakum ndax bi ko jiitu nasab la woon jannaati nay àjjana asa rabbukum xëy na de seen boroom te xëy na suñu borom yi moom mooy day nekk an yu ko fira mu jéggal leen an kum ñeel leen wëlliif leen jéggal leen yéen sayi aatikum seeni ñaaw téef wayu di xilakum bu leen jéggalee seeni ñaaw téef ba pare mu dugal leen jannaati na yàjjana léegi ngeen lañ ci yàlla boole loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci al fi'lul mudari al mansub léegi mu ñëw ci i'rab i'rab gis sànq fi'lul mudari al mansub mu ne lan yadhaba ak lan yadhabu ñaar yi lay mu ne lan naasib ak naan lan naasib la mooy day tax day waral ñu nasab ñu ma ñu nasab li ji lii ñëw après verbe bii ñëw après moom lan kon naasib yadhaba mu ne fi'lun mudari'un mansubun bil fathati moom verbe inaccompli la jëf la joo xam ne dafa xew nii wala mu ngi nii xew wala dina xew man mansuubun boo xam ne dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa yadha ba mu ne huwa bi huwa mooy boobu yow yaa koy wax nekku fi mais damirun mustatir la dafa nëbbatu loolu yaa koy jëli ndax bu dee buñ nee lan yadhaba du dem du dem mukk lan yadhaba léeg-léeg nag buñ ci yokkee xapt moom moo gën a garaaw léegi euh, huwa yow yaa koy jëli damirun mustatir mooy damir la boo xam ne dafa nëbbatu fa'il te mooy sujet bi kan moo dul dem nga ne huwa lan yadhhaba du dem kan huwa moom mooy sujet bi damirun mustatirun mu nëbbatu la fa'ilun te mooy sujet léegi lan yadhhabu analyse lan yadhhabu mu ne lan naasibun mooy tax ñuy nasab li ko jiitu yadhhabu fi'lu mudari' fi'lun mudari' fi'lu mudari' la mansuubun boo xamante ne nii dañ koo nasab bi hadfi nuuni raf'i nan lañu xamee ne dañ koo nasab ci effacé gi nga xam ne dañ koo effacé nuunu raf'i mooy nuun nga nga xam ne bu doon lan dugg fi woon na la waroon a doon nuun boobu ñu dindi ndax lan moo fi dugg loolu moo ñuy wan ne kon lii dañ ko fi'lu mudaari mansuub la bi hadfi ci effacé guñ effacé adaf guñ adaf nuunu rafi nuun boobu nga xam ne mooy wane ne rafan la te nekk ko kon kon nga ne wabi fa'ilun damirun mabniyun wa bi nga xam ne mooy xëcc buub bi boobu mooy fa'il bi te damirun mabniyu la niñ koy maase moom it weesu léegi tamaar yi exercice yi série d'exercice yi cinq série d'exercice la ñu bi ci njëkk mu ne adxil lan alal afaali taaliyati wa qum bitaxyiraati fi aaxiriha adxil dugalal lan mooy dugalal lan waxu la an waxu la kay waxu la li waxu la li kay loolu waxu la ko lim la wax lii la adxul ad non maanaam adxul adxil lan dugalal lan alal afaali ci verbe ak taaliyati yii di ñëw waqum te joxe na nga taxaw ci bit taxyiraati yi nga xam ne moo war a changer fii axiriha yi nga xam ne ñoo war a changer ndax lan bu duggee rek dafa war a kon verbe ba mu dugg ba mu jiitu dafa war a changer fin bi léegi yow la wax ne fin yooyu nag ñu war a changer changement yooyu taxaw ci yow yaa koy def yadhabu mooy bi njëkk yadhabu yow yaa ciy dugal lan ci kanam après fin bi nan lañ koy maase loolu yaa koy def yadhabuna yaa fiy dugal lan tamit xool fin bi nan lay demee yaa koy def nasma'u naki noonu lan ngay dugal ci kanam yaqra'unahu loolu tamit yaa koy def yaftahu loolu tamit yaa koy def na mooy tamit lan ngay dugal ci kanam taf'alina boobu it lan ngay dugal ci kanam yadhabaani boobu il faut nga dugal lan ci kanam après fin bi yow yaay xool nan lay fin bi comme lim la wax sànq yajtahiduuna mooy yow it yaa fay dugal lan adrusu tamit yaa fay dugal lan lan kon lan la yadhabu phrase bu njëkk bi yadhabu mooy mu ngi dem yadhabuuna ñoom ñu ngay dem nasma'u mooy ñu ngi déglu mooy ñun ñu ngi déglu yaqra'unahu ñu ngi koy liir yaftahu mooy ubbi mu ngi ubbi tafuzuuna mooy gañe ngeen tafaliina mooy yow soxna su jigéen ci def nga yadhabaani ñoom ñaar dem nañu yajtahiduuna yéen ñoom ñu ngi góorgóorlu adrusu maa ngi jàng léegi yooyu yow yaa fay dugal lan nga def opérer changement yi war a am ci fin bi beneen façon exercice bi mu ne bayyinil af'al al mudari'ata bayyin leeralal al af'al verbe al mudari'ata yi nga xamante ne nii ay mudari' lañ almansuubata yi nga xam ne dañ leen a nasab summa ginnaaw gi udub na nga maas xarakata maa law wax mar yi nga xamante ne nii dañu nekk en rouge yow yaay xool nan nga koy maase après nga maas leen kon yaay leeral danga may wan fii yii di ñëw lan ñoo ciy mu mudaari' al mansuub yi ñooy yan yi nga xam ne dañ leen a nasab yan lañ ginnaaw gi nga maas yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en mu ne yajibu an yatawadda kay tuqiima salaa lii waaw nee nañ jamaat yaji après baa bi ñëw baa boobu yaay xool nan nga koy maase yaji baa bi ñëw yaay xool noo koy maase an atawadda a bi ñëw a boobu tamit yaay xool noo koy maase kay uqi miim bi ñëw miim bi yaay xool noo koy maase as-salaa ñëw taa yow yaay xool yow yaay xool nan ngay maase taa boobu kon mooy dafa war yaji mooy dafa war ma jàpp ngir ma mën a taxawal lan julli loolu kon bi ci tegu mooy lan yàqu laam bi ñëw lan yàqu laam bi yaa koy maas xaali daal bi ñëw daal bi yaa koy maas al yow miim bi ñëw yaa koy maas li annahu sa'imun lan yàkku laam bi ñëw yaa koy maas xaali daal bi ñëw yaa koy maas al yow miim bi ñëw yaa koy maas li annahu sa'imun mooy ne ginnaaw nag yii nii ginnaaw bi nga wanee lan mooy fi'lul mudari' mansuub bi ginnaaw bi yaay maas yii ma la wax sànq Euh, moomu loolu li muy tekki mooy Xaalid da du lekk tey ndax moom dafa woor beneen bu mujj bi phrase bu mujj bi mu ne arsalallaahu buur yàlla subhaanahu wa taala yónni na arrusu lam bi ñëw arrusu lam bi ñëw lam bi yaa koy maas li yu bayyinu di après nuun bi ñëw alha nuun boobu yaa koy naan dii nii nuun bi ñëw yaa koy naan alxa après xaaf bi ñëw xaaf boobu xaaf bu am shadda yow yaa koy maas tamit mu ne arsalallahu rusu lam bi ñëw yaa koy maas li yu bayyinu dii nuun bi ñëw yaa koy alxa xaaf bi ñëw am shadda yow yaa koy maas ginnaaw bi nga wanee lan moo fi fi'lul mudaari mansuub mu loolu mooy yàlla subhaanahu wa dafa yónni yonent yi aleyhum salaam talaatu wassalaam ngir ñu leeral diiney dëgg ji dëgg ji ngir ñu mën ko leeral léegi beneen série d'exer bi mu ne anchi jumlatayni taamatayni fil ula fi'lun mudaari'un mansuubun bil fatxati wa fi thaaniyati fi'lun mudaari'un mansuubun bi hadfi nuuni raf'i anchi mooy comme série bi ñu gisoon sànq façon bi gisoon ci fin loolu mudaari al marfu mu ne anchi créel jumla tay ni ñaari phrase tàmma tey ni yu mat sëkk fil uulaa bi njëkk fi'lun mudaari phrase bu njëkk fi'lun mudaari mansub fi'lun mudaari lay doon boo xam ne mansub dañ koo nasab bil fatxati yi fatxa lañ ko nasabe wa fi thaniya ci deuxième bi nag deuxième bi fi'lun mudari' na nekk nga créer fi'lun mudari' boo xam ne man mansuubun dañ koy nasab bi hadfi nuunir raf'i ci effacer gu ñuy effacer nuunur raf'i yi mooy nuun bi nga xamante ne nii mooy nuunur mooy nuun bi nga xam ne bu doon comme bu ay lan ak yooyu duggul woon ak ay an manel comme yadhabuna nga xam ne comme yu mel noonu nuun boobu buñ koy effacer créer phrase boo xam ne tamit loolu lay nekk beneen exercice mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya façon exercice bii nii moo amul ci biñ weesu mu ne rakkib créer mooy jë mooy euh, rakkib mooy mooy mooy nga mu nga composer jumlatan phrase bil kalimaatil aatiya ci baat yi di ñëw baat yi phrase la boo xam ne dafa jugoon ñu jël baat yi tas leen tas leen bi war a nekk fii ñu yóbbu ko fee geen gi ñu yóbbu ko ci bopp bi bët bi ñu yóbbu ko ci tànk bi léegi nag ñu ne la comme bu doon am xar la boo xam ne dañoo jël bët yi def ko ci tànk bi tànk bi def ko ci bët bi jël nopp bi ah def ko ci biir bi yépp après nag ñu ne la nag léegi nag ginnaaw bi liy xewee defaraatal ma mbir mi jëlal bu nekk jëlal bët bi nga teg ko fam war a nekk tànk bi nga teg ko fam war a nekk lu nekk teg ko fam war a nekk li nga xam ne moom ngay amaas am xar mu jaar yoon noonu la phrase yi di demee mu ne nastami'u nastami'a boobu tastami'a mu ne tastami'a da déglu tastami'a da ngay déglu an an mooy an mi gisoon ak kay kay mooy ngir an bi lañ la waxoon boo koy traduire ci français pour ngay wax yajibu mooy dafa war tashqiya mooy nga torox mooy nga torox at bi mooy docteur bi nasihata mooy conseil kon phrase bu ñu jaxase la jël lu nekk ñu jaxase ko léegi yow yaay xool lu nekk fi mu war a dem après nga yóbbu ko fa léegi kon lan la mooy tastamia da déglu an mooy boo koy conjuguer boo koy traduire pour nga koy tekkee kay ngir yajibu dafa war tashqiya nga torox non tashfiya maanaam tashqiya damaa juum tashfiya la tash tashfiya tashfiya mooy ngir nga wér mooy ne tastamiya da ngay déglu an booy conjuguer boo koy kii traduire pour lay tekki kay mooy non mooy mooy euh, euh, infinitif lay nekk kay mooy ngir mooy pour yaji bu dafa war tashfiya ngir nga wér ngir nga ngir nga wér ak tabibi mooy médecin bi nasihata mooy conseil léegi loolu ngay jël nga def leen ni mu waree bi ci mujj mu ne enrib enrib mooy analyser maa la nga xam ne law nu ni ñu commencé mooy couleur ahmaru dafa nekk en rouge kon loolu ngay analyse mooy analyser li nga xam ne dafa nekk en couleur rouge léegi lii mooy phrase bi at ab itab itabil yawma itabil ma kay tanaala raaxata gadan itamb itambil yawma kay tanaala mooy sonnal al yawma tey kay dans l'objectif afin de tanaala nga jote ar raaxata nooflaay gadan deme mooy suba mu ne sonnal tey ngir bu subaa nekk ci nooflaay kon lan ngay analyser mu ne kaytanaa la itab itab nafsata mooy sonalal sa bopp la la bëgg a wax mooy sonn tey ngir noppaliku ëllëg itab al yawma tey kay kaytanaa la loolu ngay analyser kaytanaa la léegi yow yaa koy analyser arraxata doo ko analyser xadan nga analise ko kon kaytanaa la ak xadan ngay analyser kaytanaa la ngir la jote ngir nga am loolu ngay analyser ak radan loolu tamit dañ koy analyser beneen bi ci tegu mu ne uridu an tata'allamu uridu damaa namm damaa sopp an tata'allamu an yata'allamu bo ngir dama sopp ñu jàng uridu damaa sopp an yata'allamu ñoom ñu jàng kon lan ngay analyser fii an yata'allamu moom ngay analyser loolu kon moom ngay analyser an yata'allamu xam naa kon tey dañuy yi nii ginnaaw bi nga xamante ni kon tey gis nañu al fi'lul mudari'ul marfu' muy le verbe inaccompli bi nga xamante ni dañ commence masculin ko ak al fi'lul mudari'ul mansub muy le verbe inaccompli wala le présent continu wala le futur wala muy li nga xam ne xewagul wala mu ngi nii di xew bi nga xam ne marfu dañ ko maas dam ak fi'lu mudari mansub bi nga xam ne fatha lañu ko maas kon ñaar yooyu moom lañu gis tey insha allahu taala bii di ñëw nag mu des benn ndax ñetti la al fi'lu mudari wal marfu mooy bi nga xam ne fi'lu mudari bu ñu maas damma boo xam ne almarfu bu ñu rafaa ndox ndax mën na nekk dañ koo maas damma comme si dañ ko dafa nekk nuunu rafin al fi'lul mudari'ul mansub moo xam ne fi'lul mudari' moo xam dañ ko nasab moo xam fatxa lay dañ koy maase wala ñu effacer nuun bi léegi mu des bu mujj bi comme ni ñu ko waxoon ci njàlbeen bi al fi'lul mudari'ul majzum al fi'lul mudari'ul majzum mooy verbe euh, présent continu bi nga xam ne wala le verbe inaccompli bi nga xamante ne nii al majzumu nga xam ne moom dañ koy maas lan dañ koy jazam jazam mooy lan mooy soit dañ koy maas sukkoon mooy maas que nii day ron wala lan wala rek ñu effacer nuunu rafi loolu mooy yi nga xamante ne nii moo concerné al fi'lul mudari'ul majzum insha allah taala nag moom lañu war a gis bii di ñëw